fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saalisi wa sab'iin. wa an as-Sa'bi bni Jassaamata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala ahdaytu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam himaaran wahshiyyan faraddahu alayya falammaa ra'aa maa fii wajhihi qaala innaa lam naruddahu alayka illaa li'annaa hurum muttafaqun alayhi al-imaam al-haafiz rahimahu llaahu ta'aalaa mu ngi indil bi nga xam ne moo tegu ci bunt bi ñu nekk baabu xusnul xuluq ginnaaw hadis yi nga xam ne moom la gisoon bi weesu mu ubbi woon bunt bi muy hadis yu njëkk ci wàllu hadis yi hadis bi mujj woon gis moo doon vingt 622 ne woon hadis sayna Anas radiyallahu anhu mu ne wa anhu annahu qaala radiyallahu anhu annahu ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba nim jeex tey nag ñu xadis bi ci tegu muy xadis six cent vingt-trois mu ne wa an as ibn Jassamata mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne as-Sa'b la tuddoon ibn Jassamata di doomu ku ñuy wax Jassama dina ñëw ci ay mbiram léegi radiyallahu anhu taalibe la woon ci yonente bi alayhi salatu wassalam annahu qaala mu ne nee ahdaytu damaa jox kado ahdaytu mooy jox na hadiya kan laa jox hadiya ah ila rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa moom la jox kado lan la ko jox kado hadiya ximaaran wahshiya mbaam moo xam ne mbaam àll moom laa jox yeneen tubaab yi saa saam àll ay kii kado eh, mbaam àll nag mooy zèbre mooy gis nga ni niroo mbaam moom dafay weex am lu ñuul weex ak ñuul am ay pré yu weex ak ñuul loolu mooy mbaam àll ximaaran wahshiya mu ne bi ma ko joxee kado fa raddahu alay yeneen tubaab saa saam delloo ma ko ah falam boo xam nga nga ñëw saway joxe sa kado loo xam ne fonk nga ko lool te bëggee ki nga koy jox rawatina yeneen trois cent cent nga ñëw jox ko mu delloowaat la kado bi quoi mu delloo ko mu ne nag bi ma ko delloowee mu seetlu fa la maar a maa fi wajhi bi yeneen trois cent cent gisee seetlu ci sama xar kanam quoi que boo affaire bi metti na ma de wala am na ak jaaxle daal waaw am naa ak jaaxle lool waaw yeneen trois cent cent delloo sa kado xam ne affaire bi touché na ma xaala mu ne ma moom alayhi salaatu wassalaam ne ma inna ñun lam narudduhu ak lam naruddahu yooyu yëpp mën nga ko wax delloowuñ la ko alayka ci yow illaa lu dut ne li anna xurum dañoo nekk dañoo nekk ci armal moo tax dañoo nekk ci période de sacralisation loolu kese la waaw loolu la moo tax ma delloo la ko waaye delloo ma la ko pour beneen considération waaw loolu dinañ ci ñëw insha allah mu ne xadis bi muttafaqun alayhi xadis bi al imam al ak al Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo léegi laaj bi léegi ñëw ci njàngat yi mooy taxriij bi xadiis yi fan nga ko mën a fekk mooy est-ce que ñoom ñi ñoo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra ci daal dina koy solo rahimahullah fii min kitaabil manaasiki non kitaabul hajj maanaam kitaabul hajj maa laa yajuuzu lil muhrimi akluhu min as-sayd imaamu Maalik indi na ko foofu na ko naan imaamu Ahmad ibn Muhammad daal dina koy solo waaye al imaam at-Tirmidhi al imaam an-Nasa'i ak al imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii' al imaam al-Bukhari indi na ko ci ay bërëb yoo xam ne ñetti bërëb indi na fa hadis bi waaw indi na fa hadis bi ñetti bërëb waaye. li nga xamante ne nii euh, moom lañuy jël mooy kii bi fii dana na aw adda moom la mais dinañ ñëw léegi ci euh, yeneen bi ay yeneen riwaay imaam muslim yi rahmatullah alayhi léegi nañ jël benn rek mooy imaamu al al Bukhari rahimahullah euh, boo ñëwee ci kitaabu mu ngi ko indi ci boo ñëwee ci baabu. baabul idaa uhdiya lil muhrimi ximaaran waxshiyan xayyan lam yaqbal maamul maamul Buxaari ma sha Allah muy baabu jazaa as-sayd wa nahwihi eh? léegi foofu la ko indi foofu mu ne kon al imaamul Buxaari yu mu ne haddasanaa Abdallah ibn Yuusuf mu nekk ñu nettali mooy suñu sëriñ di Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi al-Qula'i al-Misri ad-Dimashqi al-asl rahimahullahu ta'ala al-Misri rahimahullah qaala mu ne axbarana xabaarana Maalik wax lañ la xadiis bi imaamu Maalik ci moom la jaar mu jaar ci az-Zuhri am nañu leen ñu ko solo ne leen ne daanaka mooy pivot bi ci ñu bari ñu ko solo kon imaamu Maalik an an Ibn Shihaab mu jëloo ko ci ibn imaamu Maalik moom mooy imaam Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith abu abdillah al-madani al-himyari rahimahullah mooy borom ngiiru maliki yi mooy seen sëriñ an ibn shihab mu jële ko ci sëriñam di ibn shihab di muhammad li tuddoon ibn muslim ibn ubaydillah ibn abdillah ibn shihab abu bakr az-zuhri rahimahullah an ubaydillah ibn abdillah ibn utba ibn mas'ud mu jële ko ci ku ñu naan ubaydillah sëriñ bu màgg la ibn abdillah ibn utba ibn mas'ud al al al hudali abu abdillah almadani alfaqih al a'ma rahimahullahu taala dëkkoon Medina an Abdillah ibn Abbas moo ko jëlee ci Abdallah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi al-Bahru Abul Abbas tarjumaanul Qur'aani radiyallahu anhuma an as-Sa'b ibn Jassam al-Laythi moom moo ko jëlee ci saxaaba bi nga xam ne waa Sa'b ibn Jassam ibn Qays ibn Abdillah ibn Ya'mur al-Laythi al-Hijazi <coughs> moom mi Euh, euh, euh, ci saxaaba yonent bi alayhi salaam la bokkoon kii mooy yaayam lu mu tudd seeru Abu Sufyaan ma ne man Abu Sufyaan Abu Sufyaan yi dañu bari ah ma ne yow koo ci xam <laughs> ah Ibn Harb moom moo ci gën a siiw waaw boroom al-Harb si daal bi nga doon wax démb ma barki démb mais lool bu kooku moo ci gën a siiw ma ne la wax mais Abu Sufyaan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib nag Euh, am cousin yeneen tubaab yi saa saa bu tudd Abu Sufyan voilà ak ñeneen ak ñeneen Abu Sufyan yi dañu bàyyi <coughs> mais kii Abu Sufyan boobu nag ibn Harb moom nii euh, sœuram euh, bu tudd Zaynab bint Harb waaw bint Harb ibn Umayya moom mooy yaayam <laughs> waaw moom mooy yaayam moom nii as-Sa'b ibn Jasama allay al-Basri radiyallahu anhu kon da ngay gis riwaaya saxaaba la an saxaabi mooy imaam Ibn Abbaas moom saxaaba la moo ko jëlee ci beneen saxaaba di Sa'b ibn Jassaama al-Laysi waaw loolu la riwaayatul aqraan ñi nga xam ne na bokk maas di jële ci ñoom loolu lu mën a nekk la te nit du rëy daan walla man daal saay ñoo bokkub sëriñ man du ma jële ci moom dara jële ci sëriñ bi ah déedéet loolu mooy ko xamul xam-xam waaw <laughs> imaam Abbas neewul man en plus may ko yonent bi alayhi salaam di nettali bi jële ko waaw yow ah déedéet waaw loolu mooy xam-xam kon an Isbaab ibn Jassaam al-Laythi annahu ahdaa ahdaa li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam himaaran wahshiyyan wa huwa bil abwaa'i aw bi waddaan faraddahu alayhi falammaa ra'aa maa fii wajhihi qaala innaa lam naruddahu alayka illaa annaa hurum leeral na fan la joxe woon kado yonent bi alayhi salaam zèbre boobu la mbaam àll bi fekk mu ne mu ngi Abwa wala Waddaan Abwa ak Waddaan ay bërëb lañ yoo xam ne ci biti dina lañ nekk Abwa <coughs> siiw na ah bërëb bu siiw la Waddaan tamit siiw na kon ah, ah, mu ne foofee nag fa la ko joxe woon yonent bi alayhi salaam daal di koy delloo. ba pare bi mu gisee ci xar kanamam que ne ah, xaw na jaaxle mu ne ko delloowuñ la ko lu dul ne dañoo nekk ñoo xam ne xurum mu ngi noonu kon al imaamu muslim kanta moom mu ngi ko di kitaabul hajj bunt bi ñoom imaamu Nawawi def tahrimu saydi lil muhrim mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu nekk ñu nettali mooy Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi Abu Zakariya di nay rayhanatu Naysabur ah, al-Minqari rahimahullah mawlaahu Eh, qaala mu ne qara'tu ala Malik voilà Yahya ibn Yahya mi waxoon nañ la ko yàgg nañ la ko boo eh, ñi jële ci imaamu Malik dañ naan comme gis nga Abdallah ibn bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañ doon jàng xam nga waxoon naa <coughs> doon jàngale xadiis fii ci jàkkaay yonente bi sallallahu alayhi wasallam kenn yaakaar ne moom mooy toog di jàng xadiis yi de déedéet bind na téere bi kenn ci taalibe yi mooy jàng ñépp di déglu moom mu toog di déglu bu amee lu mu ci corrigé bu wax ne ko juum nga wala yu mel nii noonu la ko nit ñi di soloowe ci moom Yahya ibn Yahya bii nag bokkul ak ci yor euh, Muwatta bu siiw bi al-Laysi kooku it taalibe imaam Maalik la mais siiw ko gën a <laughs> kii sëriñu ñoom imaamul Buxaari yi la ak imaam Muslim waaw mais imaam Muslim moo ëpp lu mu ci moom moom nag daa bokk ci ñi nga xam ne bu imaamu Maalik masoon a toog taalibe yëpp toog moom bokk na fi ñi nga xam dañ doon liir imaamu Maalik di déglu moo tax mu ne qara'tu ala Maalikin jàng naa ci Maalik mooy jàng naa mooy al-arab waaw yàgg nañ fa as anwaa'u tahammul al-hadiis façon yi nga xam ne noonu la ñuy jëlee xam-xam toxal xam-xam xam-xamu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci al-arab waaw as-samaa'u wala samaa'u mooy déglu nga xam naa naan haddathanii diw wala sami'tu dégg naa diw mu jógale ci yonent bi saa saa wala moom mu ne dégg na boobu borom xam-xam ëpp jo jiir dañ ne loolu moo gën a dé moo gën moo nekk ci kaw mooy topp mais imaamu Malik nag c'est le contraire moom daa jàppoon ne ard <coughs> mooy li ñuy def nii nga xam day toog bi ñu la téere ba pare kenn di liir ñëpp di déglu bu amee lu mu kii kii muñ paree moom mu ne leen nii la ko kiiwe woon ñu jële ko ci moom noonu moo gën a dëgër ak dafa jàpp ne alxuraan bokk na ci fi ñu ko koy tegloo xalaatam boobu que ni alquran nit ki du sëriñ bi mooy jàng alquran bi taalibe bi mooy réciter yow boo ñëwee ci daara gi kan mooy réciter kan mooy jàng sëriñ bi mooy jàng alquran bi après ñu ne yow baax na déedéet yow yaay jàng yow taalibe bi imam Maalik ne yaa jàppoon na hadith yi day yaa jàng na aywa kon mu ne qara'tu ala Maalikin jàng naa ci Maalik an ibn Shihab mooy rek tàllali biñ jógee gis nañ ko sax an Ubaydillah ibn Abdillah <coughs> an ibn Abbas an Samb ibn Jassam al-Laythi annahu ahda li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam himaaran wahshiyyan wa huwa bil abwaa'i aw bi waddaana faraddahu alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam falamma an ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi wajhihi qaala inna lam naruddahu alayka illaa anna hum waaw léegi euh, loolu moo jëm ci li nga xamante ne nii mooy euh, euh, li jëm ci tur bi ah <coughs> waxoon naa narub dahu dañ ko wax ak am na nag ñuy bañ narub dahu waaye narub duhu daal mën naa nekk waaw loolu mën naa nekk al imaam al qaadi Iyaad al Maliki rahimahullah eh, taxaw na ci di leeral waaye loolu yëpp mën naa nekk léegi ginnaaw loolu léegi ana lëkkaale bi nga xam ne moo am diggante hadis bi ak suñu buntu dañ naan la lëkkaale bi mooy li nga xamante ne nii mooy li yonent bi alay saa saa wax def mooy jox dañ ko kado mu delloo ko mais mu gis ne ki mu ko delloo nekk na ci xat-xat affaire bi daal jaaxle na neewul eh, tant pis ah moo xam après kil kil après na xool li muy def déedéet daf ko yu gisee lool rek dafa pour atténuer loolu dalal xelam que ne wax ko lan moo tax mu delloo ko lan moo tax nangu ma sa kado bi waaw loolu makaarimul axlaax la teet daa ngay jikko moo koy may mooy tax nit ki man loolu waaw waaw ngay gisee gars yi autant yi ñu rëy yi di def ay mbir ba pare muy cause ay incompréhension te ñu leen di déglu wala ñooñu ba pare ñu toog naan sama yoon newu ci ah voilà léegi c'est cette affaire là voilà nañu xalaat lu leen neex après wala boog si les gêner mais tant pis c'est son affaire déedéet yonent may sa sam melul noonu te jullit du mel noonu waaw jullit du mel noonu loo nekk koo xam ne da ngaa ñàkki say wax dafa dur waaw say réaction dure yonent may sa sam dafa gis waa ji xaw a jaaxle mu dalal xelam waaw mu dalal xelam ne ko xoola leeral ko lu tax ma delloo ko inna lam naruddahu wala lam narudduhu boo ci wax baax na alayka delloo wuñ la ko lu dul ne dañoo nekk xurum waaw dañoo armal waaw dañoo armal loolu nag dañ ciy xam ne affaire bi eh, kon jikko ju rafet jikko ju rafet mooy li nga xam ne julli bi noonu la war a meloo te muy seet sensibilité nit ñi amul muy def ay action yoo xam ne danaan man daal yàlla tax may def après gars yi bu dee d'accorduñ ci walla neexu leen seen affaire la loolu diine ah non non non kii wax loolu loolu muy wax mu diine du diine ah yonentu alei salaatu salaam kan moo ko xanaa mooy sangu wàkkeelu kat ñi wàkkeelu ci borom bi ñaata yoon lay bàyyi ay mbir loo xam ne lu lu baax la mu ne du ma ko def parce que réaction nit ñi keroog bi ubbee Makka lan la wax mu ne sayyidatu Aisha law an lawlaa anna qawmaka hadithi ahdin bi jaahiliyya la hadamtul Kaaba wala wada'tuha ala qawaa'idi wala ja'altuha ala qawaa'idi Ibrahima alayhi salaatu wa salaam hadith lañ ci sahih yonent salaam ne sayyidatu Aisha <coughs> ne ko gis nga <coughs> bu dul woon fan waa Quraysh muy na dooru bi Makka léegi kan moo koy empêcher lu mu bëgg ci Kaaba gi kan moo ko mën Makka daw nañu ñii naani nañu kaani paa yi man woon a daw fii lañ toog ci kaaba gi toog ko mu ne leen ma zamantum anni fa'ilun ana lan ngeen njort ne loolu laay def ci yéen ñu ne ko axun karim ibnu axin karim yow doomu ku tedd nga yow ku mu tedd nga doomu mbokk mu tedd nga lu yiw rek ngay def mu ne leen izhabu fa antum tulaqa dem leen libéré dañ leen ñooñ man dañ ko tere moom mu def li mu def alors ko xoolal jullit ñi ñëw ñii yëpp saxaaba yi ànd ak moom nga xam ne digalam kese la mu ne Sayyidatu Aisha gis nga sax ñoom ñu waa Quraysh bu dul woon ne dañuy door a tuub quoi ay tuubeen lañ dañ tuubee yàggu <coughs> dañuy door a dugg ci ñoom Quraysh moom presque ñooñu mujjee tuub <coughs> en tout cas mooy dans leur grande majorité woon Makka bi mu ne bu dul woon ne dañuy door a tuub konoon te kon xam nga nu may def man yonent sallallahu alayhi wasallam kaaba gii dama koy toj raaf raafale ko ba mu toj lépp ma tabaxaat ko teg ko ci qawaa'idu Ismaayil ñoo Ibrahim alayhi salaatu wassalaam waaw parce que xëju islam mu ngi ci biir kaaba te ci biir kaaba ji la bokkoon ba léegi boo demee mag arc boobu ngay gis mu mel ni benn we boo daggee sawi lépp mel ni benn xuluwaani benn demi-cercle nekk ci ci ci ci ci kanamu kaaba ji noonu mais loolu ci biir kaaba ji la bokk yeneen tool sax salaam ne budul woon damay bañ te nit ñi dañuy door a tuub konoonte kon dama koy toj defaraat ko comme ni nga xamante ne la foofu la ko Seyna Ibrahim ni meloon jamono moo tax ñun Kaaba gi ñu gis nii du nii la ko defaree woon a ah, ah non non waa Quraysh ñun Kaaba gi ñu gis mooy waa Quraysh bañ koy defar te lool toj defaraat nañ ko fi ah bul yàpp ne mur yi ngay gis nii mur yooyu la xeer yooyu la peut-être gars yi yow xam nga xadiis bii nii ñu wax nii bon ñu ngi xaw a génn kii bi tuuti waaye am na solo foog naa sax waxoon nañ ko fi wax xadiis bii nii Seydina Urwa <coughs> ki Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu daf ko dégg ci Sayyidatu Aïsha <coughs> bi mu nekkee xalifaay jullit ñi si ma soo xam loolu Abdallah ibn Zubayr ma na nekk xalifa jullit ñi <laughs> Makka la ne wat moo tax euh, Yazid mere woon ko parce que nangul woon a jaayante loolu waxoon nañ ne ko moom Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jami' ba Husayn dem Makka ñoom ñaar ñëpp Makka lañ ne woon radiyallahu anhuma Seydina al-Husayn waa waa Irak di ko yónni waa Kufa di ko yónni ay ay ay ay bataaxal te ay kilifa di ñëw di ko fekk Makka naan ko ñëwal fële dinañ la jàppale moom mu far moom finalement ci gàttal mu dem. Seydina Abdallah ibn Zubayr moom des Makka radiyallahu ta'ala Seydina al-Husayn ba mu demee di la la fa xew yomb xam nañ ko yàgg nañ ko fi wax l'an 61 gaa yi faat ko ci Karbala <coughs> radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa gis nañ ko rek fàttali nañ ko rek dañuy wax Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas que ne moom moo jiite woon armée bi nga xam ne ñoo faat Seydina al-Husayn euh, radiyallahu anhu euh, euh, lu garaaw lañ def mais. ginnaaw bi Abdallah ibn Zubayr bi ne Makka moom lañ jaayanteel mu nekk xalifa xadiisu Sayyidatu Aisha bi daa tax dafa tojoon Kaaba gi toj ko defaraat ko comme ci xijru euh, Ismaayil dugg ci biir <laughs> waaye Umayyad yi euh, ñoom yow it <laughs> ne dara du ci dal ñu yónni Hajjaaj ibn Yuusuf ci la catapulte woon dóor ay man jamiq ay catapulte ay bomb ci Kaaba bi <laughs> waaw ci ay xeer rës toj ñu yëpp waaw ba fat Seydina Abdallah ibn Zubayr ba pare daal di koy wékk ci biti Kaaba gi ci biti Makka doonu waaw te moom saxaaba yaa ngi fi waaw Umar bi mu rombee kooram ñu fat ko ba lonk ko doon mu mu ñaanal ko ñaanal ko njëggalu yàlla ak yërëmu ngërëmu yàlla ak ba pare ne lii rek nag waxoon naa la ko neewoon naa la bàyyi la ñii wëg yi ñoom lii lañ xam seen yëfi àddina yi seen yëfu kii nii nguur yi képp ku leen ci d'accord ñoom pare na ngir def la nii mooy moom ci loolu la tegoon li taxoon mu tojoon kaaba ji mais gars yi dañ koo tojaat <laughs> waaw waaw moo tax keroog bi Haarunur Rashid jamonoy imaamu Maalik ibn Anas xam nga Haarun moom moo doon xalifa bu mag bi <laughs> moo ne imaamu Maalik ci yenn yi naan li tax mu bind Muwatta dane daa ñëw fii Medina waaw day Imaam Maalik moom buur yi ñoo doon di ko fekk si ah, ah non bul yaakaar ne moo fa doon xam nga temps xilaafa gi fu mu ne woon <laughs> temps Abbaasi bi <laughs> ah wala histoire moom <laughs> taarix bi moom daa des Abbaasi bi fu ñu ne woon Umayya bi fu ñu ne woon Sham léegi Abbaasi bi fu ñu ne woon Bagdad ah <laughs> Bagdad léegi mu ne imaamu Maalik maaj yow dëkk bi ñoo fi xam-xam man nag taluma ndax nguur gi ma yor mooy yow mbiru at jullit ñi nekk seen xalifa tax na manuma fee awma ma taaw nekk di bind loo xam ne ay xadiis bi dajale yow dajaleel <laughs> loo xam ne boo ko bindee nag après l'islam bi territoire l'islam bi yépp moom laa leen naan téere bi kese ngeen di jàngale ci wàllu xadiis imaam Maalik sant ko ne ko waaye nag jël ñépp nag ndax saxaaba yeneen traçais sax dañoo tasaaroo ci dëkk bi ah ci gox yi léegi nag ñu bëgg a jël ñépp ne léegi man sama li ma bind li ma dajale ci waa Medina ak ñi ma xam ak ñi ma jànge Makka ak yooyu rek loolu kese déedéet naa dajale waaye bàyyil bu dee bul imposer sama téere bi kenn waaw ku nekk jàngale fa nga nekk waaw gis nga loolooy borom xam-xam daa ñenn ñi bu doon ñoom opportunité président bi ne la yow bindal livre boo xam ne moom laay def mooy scolaire école bi moo livre de référence kenn dootu fi jàngale ci beneen livre ci domaine boobu yow kese la ñuy jàngale ñenn ñi dañu ci tëb occasion ñu éliminer leen téere yëpp yeneen livres yi alors que yeneen livres yi am na solo lu la teree nga ne ko alhamdulillah waaye nag. Eh, bàyyil tamit ñuy jàngale di xool programme yi yeneen livre yoo xam ne ña koy jàngale bu ñu gisee ne baax na tamit nañ leen bàyyi ñu jàngale yoon loolu mooy grandeur voilà loolu mooy grandeur kon lool lan lañ ci bëggoon wax yonent tamit saa saam ñaata yoon lay bàyyi ay mbir yu mu bëggoon a def parce que sensibilité bi lu tax mu ne bu gaa yi eh, nekkuloon ay tuube nii doo retour konoonte kon dina toj caaba gi parce que day bañ bu ko tojee gaa yi ne ah xam nga nag commentaire yi ñëw ah. voilà moom voilà lii de woon quoi waaw ah, bëggoon noot ñu après li mu njëkk a def mu caaba gi nga xam ne suñu maam yeeg nangam commencé di am ñaaw gi njort njort bu ñaaw ci bay saa saam te ku am njort bu ñaaw ci yonent bay saa saam yow loolu man da lay def yéeféer léegi waaw bu dee ne yaa ko tey ba pare jàpp ne li mu def baaxut yow de toute façon loolu moom yéeféer ngay doon loolu yéeféer ngay doon walaw boo woor jullee ci yam da nekk yéeféer parce que nag ne mooy def ci jiite loo xam ne baaxul way <laughs> way yow <laughs> loolu tax mu bàyyi ko ñaata yoon la fi gaa yi def loo xam ne seen deret euh, tuur ko daga ma xunay na lan la kaccoor bu mag bi wax <coughs> ne yonent gis naa la yaa Muhammad booku sax yonent saa salam mooy maamu xawaari yi les révolutionnaires ak les les les gars yooyu nga xam ne jàpp nañ ne lu xew dañoo wala révolution jambaaje dëkk ngir ñoom ñu ñu def li ñu bëgg quoi alors que ñoom képp ko ñu jàpp ba nga nekk fi ñu commencé quelques jours la ñuy teg wala quelques mois wala quelques at retourné wu contre yow ndax loolu ñoom loolu lañ xam <coughs> ay at ay niti fitna la léegi yeneen tubaab yi saa salaam euh, waa ji ne ko maa ngi lay gis boobu balee ngay sédd séddale mu ne ko ajal lan nga gis mu ne ko gis naa ne euh, pas juste quoi waaw ah, alhamdulilah waaw loolu la ko wax yeneen saa yow maandu woo ci li ngay séddale ah yeneen saa ne kon kon de kon laqad xitta wa xasirta idaa lam aadil waaw kon de kuttus nga ñàkk nga perte nga sa bopp te perte nga sa àddina sa lépp bu dee ne man rasulullah sallallahu alayhi wasallam maandu ma waaw est asamaan dañ may dañ may wóolu te Seyna Xaalid ibnul Walid daal di jóg beneen riwaaya Seyna Omar mooy ñoom ñaar ñépp a ku ci nekk na yeneen saa salaam daani adrib unuqa haadal munaafiq yeneen saa salaam waay <coughs> bàyyil ma jaasi doq naa bi rey ko léegi yeneen saa salaam lan la lay wax laa an yaqula an-naasu inna Muhammadan yaqtulu ashaabahu yeneen saa salaam ne déedéet fan bi pourtant waaye mais waa ji mérité na lu raw dee foofu mais mu ne déedéet mu ne Xaalid ibn Walid la Umar ibn al-Khattab la radiyallahu ndax bëgguma nit ñi di wax naan Muhammad sallallahu alayhi wasallam day faat ay saxaaba lool lool bu dul image l'islam bi lay préserver lan nga koy tudde lan nga koy tudde <laughs> est-ce que daa daa dindi dara tàng gi nekk sangu ñuy wàkkeerlu ci yàlla di sangu mbindeef yi kon wax yooyu waxu caaxaan di jaay ne waa ji wax na dëgg parce que xuural baata te yëkkati ci wax ci kaw naa non man moom damay def après gars yi bu ñu seen yoon sama yoon newu ci quoi lan la ñuy réagir non loolu du diine lool laa lay wax te jox naa la dalil moo tax waa ji nii jikko ñu rafet ñu yonent way sa sam di lëkkaaleeg suñu buntu bi baabu xusnul xuluq mooy léeg-léeg émotion nit ñi day leen bàyyi xel